abu abdillah ad-Dabbi ar-Razi al-Kufi al-Qadi juge la woon gane àddina cent dix génn àddina am na wute ci gane àddinaam ak Hisham mu jëla ko ci Hisham ibn Hasan al-Azdi al-Qurdusi abu abdillah al-Basri génn àddina cent quarante-six am na tamit wute an Ibn Sirina gis nga gi am Abu Salama riwaaye bële am kan sangu taabi'iin yi Saïd ibn Musayyib tey ñu am beneen ponkal Ibn Sirin ñoom ñëpp ñu jël Seydina Abu Hurayra di Muhammad Ibn Sirin bu ñu nee Ibn Sirin rek moom lañ ci jublu voilà du mbokkam bi Ma'bad ñoom Anas déedéet moom mii Ibn Sirin muy Muhammad Ibn Sirin al-Ansari al-mawla al-Anasiyu hmm, al-Basriyu gane àddina ci xilaafa Seydina Usman la 33 génn àddina la 110 radiyallahu anhu wa rahima an abi hurayrata radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala laa tusammu al-'inaba al-karm fa inna fa inna al-karma ar-rajulu al-muslim gis nga waaw fii dana fa inna al-karma ar-rajulu al-muslim bu leen tudde garabu raisin al-karm karm teraanga ak teddaange teraanga yaatu tabe loolu mooy lan mooy góor jullit gi moo mel noonu mooy kooku waaw léegi bi imaam kii euh, euh, an-Nawawi bi mu ne wa fi riwaaya fa innamal karmu qalbul mu'min ah. boobu boobu moom imaamu Nawawi mu ngi ko indi ci euh, mooy boobu dane Zuhayr ibn Harb ba léegi la ko jële mais gaarul ci Jarir dane haddathana Ali ibn Hafs mooy bi mu teg après juste biñ liir ni bi ci tegu boobu Zuhayr ibn Harb rahimahullah mu jëloo ko ci Ali ibn Hafs al-Madaini Abul Hasan al-Baghdadi yu kañ la gane adna kañ la génn adna josmimo ko an haddathana mu ne qaala haddathana Warqa mu jëloo ko naan Warqa ibn Umar ibn Kulayb al-Yashkuri ash-Shaybani al-Khurasani ñenn ñi ne Khurasani ñeneen noonu Yashkuri la ñu Shaybani la Khwarizmi la am ñu ne noo Marwazi la ah ñii ne Kuufil asl la ah <laughs> voilà kañ la gane àddina kañ la génn àddina moom it dajuñu ko an Abi Zinaad yi muy Abdallah ibn Zakwaan al-Qurashi musiw ma Abu Abdurrahmaan al-Madani gane àddina 64 génn àddina 130 an al-A'raj mu jële ci Abdurrahmaan ibn Hurmuz ibn Kaysaan al-A'raj Abu Daawud ñu ne Abu Haazim ñu ne Abu Muhammad génn àddina 117 an abi hurayra gis nga ñi ko jëlee ci abu hurayra mooy ponkali wala ibnu sa abu salama ah, yahya ibn sa'id non man naa yahya ibn sa'id sa'id ibn musayyib ak ki nga xamante ne mooy euh, muhammad ibn sirin ak ki nga xamante ne mooy al-a'raj an abi hurayra radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam la yaqulanna ahadukum al-karm fa innamal karmu qalbul mu'min moom da naan fa wa fi riwaaya fa innamal karmu qalbul mu'min moo nekk ni kon loolu lu ama am solo la waaw ak yeneen mu naan yaquluuna la taqulul karmu walakin qulu alxabla wala alxabla yaani al ngi noonu loolu mooy bu waa il bi léegi nañ waa il boobu ginnaaw biñ paree kon ci siiw seydina mawlana abu hurayrata radiyallahu taala anhu wa ñu xool bi ci tegu kon hadis mille sept cent quarante et un an Wa'il Hujr boobu eh, al imaamu Nawawi dane kan la wax rawahu muslim dana ki ko solo mooy al imaamu Abul Husayn Muslim léegi est-ce que moom dong ko so dañ naan bii moom moo ci wéete ak sëriñam bi nga xam des fois ñu tudd ko euh, muy al imaam ad-Daarimi solo na ko voilà ah, al imaam ad-Daarimi indi na ko tamit wa kitaab al-ashriba baabun fi an an yusamma al-inab al-karm indi ko foofee imaam Muslim rahimahullah rahmatan waasi'a ñaari version la ci indi mu ne haddathana kitaabul alfaaz ah, minal mooy al alfaaz minal adab wa ghayriha baabu karaahati tasmiyati al-'inabi karma mooy nekk foofu ba léegi karma mu ne haddathana Ali ibn Khashram imaam Muslim mu ne nekk nañu suñu sëriñ di Ali ibn Khashram Ali ibn Khashram ibn Abdurrahman ibn Ata ibn Hilal ibn Mahan Abul Hasan al-Marwazi rahimahullah gane àddina 160 génn na 257 moom tuutee def mu mat centenaire 97 ans la amoon bi muy génn àdduna cent soixante ba deux cent cinquante sept Allahu akbar rahimahullahu taala rahmatan waasi'a qaala axbarana Isa mu ne Isa moo ñu nettal imam Muslim ne yaani ibn Yunus kim ci jublu nag mooy Isa ibn Yunus ibn Abi Ishaq Amr ibn Abdillah ibn Ali ibn Ahmad mooy Abu Amr ñu ne Abu Muhammad as-Sabi'i al-Hamdani di sëtu Abu Ishaq al-Hamdani di frère u Israël rahimahullah rahmatullah alayhi al-jami' génn àddina cent quatre-vingt-un hmm? moom Isa mu ne an Shu'ba mu jël ko Shu'ba al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistam amirul mu'minin al-Basri waaye al-Basri rahimahullah génn àddina de quatre-vingt-deux ba quatre-vingt-sept lool wax ya fa lañu ne génn àddina la cent soixante an ibn Nizar ibn Muawiya ibn Haritha ibn Rabi'a az-Zuhli al-Bakri al-Kufi Abul Mughira rahimahullah génn àddina 123 ah, an Alqama ibn an Alqama ibn Wa'il mu jëlee ci Alqama ibn Wa'il ibn Hujr al-Hadrami al-Kindi al-Kufi rahimahullahu ta'ala di doomu saxaaba bi ah, ah, rahimahullah léegi an abihi mu jële ci baayam waaw eh, eh, eh, kii nag am na ñu naan Alqama mi jëlewul ci baayam ah waaw <laughs> waaw ku dëggula inna annahu lam yasma min abi loolu la boroom taqribu tahdib imaamul xaafiz xaafiz ibn Hajar wax Yahya ibn Ma'in danoon wax ne Alqama ibn Wa'il an abihi mursal Alqama ibn Wa'il bu jëlee ci baayam Wa'il mursal la ah. mooy loo xam ne am na rupture dëggwu ko ci moom ci directement voilà euh, <laughs> ah waaye kii waaw sauf que Ibn Hibbaan moom dane Alqama sami'a abaahu dégg na baayam dégg na ci baayam waaw waaw ah, moom walla sauf que moom nag dane Abdul Jabbar di rakku oh, kii Euh, alqama mi moom moo déggewul ci baayam parce que moom euh, bi baayam di génn àddina moom yaayam mu ngi ko ëmb mais alqama mu ne dégg na ci moom kon nga gis ne kon lool bon am na genn wuute waaw bu dee ñi dëgëral ne alqama jëlewul ci baayam directement kon mooy hadis bi am na li nga xam ne genn xeetu rupture goo xam ne gu ci nekk la waaye bu dee ñi nga xam dañ ne noonoon jële na ci moom pourquoi ngeen naan jëlewul ci moom lan ngeen mën a wax loolu jële na ci <laughs> waaw kon muy noonu an abihi kon mu jëlee ci baam an nabi sallallahu alayhi wasallam annahu qaala mooy abihi mooy Wa'il ibn Hujr al-Hadrami al-Kufi Abu Hunayda ah, al-Kindiyu <laughs> eh, waaw <laughs> waaw al-Kufiyu mm, génn àddina ci xilaafa sayyidina Muawiya radiyallahu anhuma li mu doon yóbbu ca domaine ba Muawiya ko waaye lim seet si Muawiya bi mu nekkee xalifa mu ñëw si Muawiya teral ko teral bu baax waaye di ko fàtte ko ba ngay dóoru ñëw ci ren sala salam nga ma lay yóbbu suuf sa mboxoon <laughs> ma yóbbu naa ji tàgg lool nga war balay laaj ah, waaye loolu moom waru moom doxale noonu quoi <laughs> voilà kon an abihi an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala laa taqulu al-karm walakin qulu al-habla yaani al-inab mu ngi nii ah walla imam Muslim beneen bi Zuhayr ibn Harb tamit li jaar eh, waaye eh, moom da koo jële feneen Zuhayr ibn Harb mu jële ci Usman ibn Umar qaala haddathanaa Shu'ba an Simaak annahu qaala sami'tu alqamata bna wa'il an abiihi anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala laa taqulul karm walaakin wal habla kon fii mooy riwaay sax bi nga xam ne moom imaam an-Nawawi indi walillahi alhamdu wal minna kon ginnaaw bi ñu di gisee taxriij ñaari xadiis yi léegi nag mu des ñu ñëw nag ci li nga xam ne mooy jàngatu xadiis bi ak tamit bon def nañ ci introduction bi. wax nañ d'une manière générale li tax yoneen saa salaam tere ñuy woowe garabu raisin karm quand <laughs> kon mooy lëkkaale ma suñu dëkk suñu bunt bi la fait que yoneen saa salaam ne laa taqulu ak laa tusammu hmm, al karma wala al inab al karm yooyu yëpp day wane ne lool tere la waaw tere la ah, li tax nag mu tere ko daa am lu ci jublu moo tax al imaam al xaafid Euh, Ibn Hajar rahimahullah mu ne euh, bi muy sarah hadis bi euh, mu indi li nga xamante ne nii moom la ci yaqulu bu leen wax alkalm waaw waaw mu ne waqad axraja at-Tabarani wal Bazzaar min hadiisi Samura rafa'ahu mu ne al-imaam at-Tabaraani dafa solo ak al-Bazzaar Abu Bakr ci hadiisu Seydina Samura radiyallahu anhu loo xam da koy këti ba yone saa sam mu ne inna isma ar-rajul al-mu'min fi al-kutub al-karm min ajli ma akramahu Allahu ala al-xaliqa wa innakum tad'uuna al-haa'ita min al-'anab min al-'inab al-karm <laughs> mu ne leen saa sam dane turu way ngëm yàlla góor guy gëm moo bu ne góor nag jigéen nag góor a ci yema ah. ci téere yi yàlla wàcce woon ci asamaan jox ko yonentam yi mooy alkarm mooy ñi nga xam ne dañoo am teraanga borom bi da leen a xanaa waxul inna ak ah, ah, wa laqad karramna bani aadam ñun teral doomu aadama rawatina nag ki nga xam ne mooy ngëm aji yàlla ji waaw ak inna akramakum indallahi atqaakum mu ne min ajli lu tax ñu tudde ko lool ndax li ko waral alhamdulillah ma akramahu llahu ala alxaliq ni ko boroom bi teddale teg ko ci kaw mbindeefam yëpp mu féete leen kaw moom lañ doon wax di ko junj ci aaya boobu walaqad karramnaa ñoo teral dal teral doomu aadama alayhi salaatu wassalaam yéen nag ngeen jël seen toolu tàndarma yi di leen woowe karm quoi <laughs> waaw waaw waaw mu ne qaala al-Xattaabi mu ne imaam al-Xattaabi wax na loo xam ne mën nañ koo tënk ni inna al-muraada bin-nahyi ta'kiidu tahriim al-xamri min mahwi ismihaa wa li-anna fii tabqiyati haadha al-ismi lahaa taqriiran limaa kaanuu yatawahhamuunahu min takarrumi shaaribihaa fa nuhiya an tasmiyatihaa karman wa qaala innamaa al-karmu qalbu al-mu'min limaa fiihi min nuuri al-iimaan wa hudaa al-islaam voilà mu ne imaam al-Xattaabi rahimahullah borom Maalimu sunan sharh sunan Abi Daawuud rahmatullah alayhi ma nee na liñ nag ci tere gi mooy feddali tere mooy xaraamal gi ñu xaraamal xamr sàngara ngir tur boobu nañ ko effacer ci loo xam ne day jege sàngara waaw ndax bu ñu bàyyee tur bi ñuy woowe garab gi karm di ko woowe léeg-léeg sàngara si ciy jóge loolu day rafetal affaire bi moo tax lu ñaaw kenn du ko jox tur rafet waaw sàngara ji moom ci boppam waruñ ko tuddee euh, terme waaye même garab gi nga xam ne bon du lu xarab waaye comme que lañ ciy jële ñoom dañu ko miinoon di ci jële loolu ñu tere ko euh, bàyyi leen loolu ndax buñ bàyyi woon tur bi ci loolu day saxal le fait ñoom lañu lañ doon defe defe te jaahiliya que ne kiy naan sàngara day day day day am day am ak teraanga ñu tere leen ko ci ñu koy tudde kar waaw ne nag kar mu loolu mooy xolu ki nga xam ne mooy way ngëm yàlla bi ndax li ne ci moom ci leer ngi ko yàlla di dottil li ko yàllay dottil ci ay leer waaw allahu akbar leeru ngëm yàlla ak njubu l'islam waaw <laughs> après ci leen di liñ doon wax sànq mu doon wax sànq ma naan wax xakam nu Battal imam nu Battal jëlee na ci Ibn al yi mu ne ñoom dañoo tuddee aynab doon ko way karmu ndax nee nañ li anna al-xamra al-muttaxida <laughs> sàngara si ñuy jële ci tàndarma ji ci ci raisin garabu raisin bi tahussu ala saxaa day puus nit ki ci ak tabe wa ta'muru di ko digal bi makaarimil axlaaq ci teddaangee jukko loolu kàccikat lañ parce que loolu yow sàngara <laughs> waaw parce que ku ku ku màndi après nag mën na rëccu parce que boo kiiwee mu màndi jox la lim yor après di rëccu quoi loolu kon moo après day rëccu te dara tegu ko lu dul sàngara su yées ji nga xam ne moom la naan waaw <laughs> léegi yooyu yëpp fali daalika lii yëpp a tax nag nuhiya an tasmiyatil inabi bil karm waaw looloo tax ñu tere di woowe li nga xamante ne mooy raisin di ko woowe garab googee di ko karm hatta la la yusammu aslal xamri bismi maxuusin min al karm waaw ba ni ñuy bañal bu ko defee ñu bañ di tuddee cosaani sàngara loo xamante ni dañ koy jële ci teraaga wa ja'ala yoneen saa saa def al mu'min alladhi yattaqi shurbaha wa yara al karam fi tarkiha ahaq bi hadha al mu ne mu léegi nag mu ne nag bàyyi leen ndax lool fa inna al karam al mooy ngëm yàlla bu leen ko tuddee garab gi de raisin waaye tudd leen ko waa ji nga xam ne moo gëm yàlla ndax kooku nga xam ne moo gëm yàlla de di teet di moytandiku di naan bi sori di naan garab googee ginnaaw euh, sàngara soosee bi ko yàlla xaraamalee gis na le fait mu bàyyi ko loolu mooy teraanga kooku moo gën a tedd ci moo gën a yell yelloo ñu koy woowee turu alkarma waaw kon loolu la <laughs> mu ne loolu la al imaam euh, ibn Battal rahimahullah en tout cas imaam kële boog euh, al-Khattabi rahmatullah alayhi daal di wax Allahu akbar <laughs> ah waaw loolu am na solo waaw waaw akbar kanta al imam an-Nawawi mu ne wa qaala an-Nawawi rahimahullah loolu léegi ñun nañ jël imam an-Nawawi directement moom ni mu ko waxee ci al-Minhaj imam an-Nawawi rahimahullah lii la wax ci al-Minhaj waaw mu ne fa fii hadhihi al-ahadith jël hadith yooyu yëpp buntu boobu daal di leen sara benn yoon mu ne fa fii hadhihi al ahadith karahiyatu tasm karahiyatu tasmiyati al inabi karma bal yuqaalu inab aw habla aw habala waaw qaala al ulama sababu karahati dhalika anna lafdahu al karm kanat al arab tatluq tutliquha ala shajar al inab waaw wa ala al inab wa ala al khamr al muttakhidati min al inab sammuha karma li kawniha muttakhidatu minhu wa li annahaa taxmilu ala al-karami was-saxaa'i fa kariha ash-shar'u itlaaqa haadihi al-lafza ala al-'inab wa shajariha li'annahum idhaa sami'u al-lafzata rubbamaa tadhakkaruu bihaa al-khamra wa hayyajat nufuusahum ilayhaa waqa'uu fiihaa aw qarabuu dhaalika voilà Imaam an-Nawawi rahimahullah ci al-Minhaaj mu ne hmm, hadiis yi dañ ciy jàng ne sib bu ñu sib ah Seydina Abu Hurayra yi Seydina Waa'il radiyallahu anhu te sib gu ñu sib nag nit ki nit ko man di doon du woowe garabu raisin nga koy woowe karam bal li am ba des loo koy woo looy wax inab xab la wala xabala mu ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi nee nañ sabab bi li waral sib gii nag mooy ndax kàddu karma arab yi ca jaahiliya dañ ko doon joyal noo seulement ci garab gi mooy l'arbre bu raisin bi waaye ci inab gi mooy fruit bi bi ñuy lekk waalal xamril muttaxidati min al inab waaye dañ ko doon woowe tamit sàngara si ñu ci raisin yooyu yëpp dañ ko doon woowe karma waaw te boo waxee ñu ne voilà li kaw ne a muttaxida minu ndax ci moom lañ ko jële ba pare naan dalay yen ci ay karam ak saxaa moom la ke <laughs> doon wax sànk <laughs> ak teraanga akuk teddaange ba pare akuk tabe walla iyaazu billaah wallaay kadabu <laughs> léegi nag mu ne ak charon charia nag daal di bañ tur boobu ñu koy joyal ci garab gi waaw alal inabi ci fruit bi wax shajar yi ak garab ga li annahum ndax mooy bàyyi nañ sàngara si mais mooy ñi nekk jullit sauf que ida sami'u lafza ñi ci miinoon loolu bu ñu déggee kàddu goog ñu koy woowe ba léegi rubbama tadakkaru biha al-xamr dañ ciy fàttaliku sàngara mu leen di yóbbu ci ay mbir te mën na laa yëngalaat ci seen xol loo xamante ne ñi feebal ah bañ tàbbiwaat fa waqa'u fiha wala boog ñu jege ko waaw lii moo tax yeneen saasam def ko man lil madda ngir dag affaire bi nag nañ ko arrêté lépp bañ ko koo woowe tey wax inam wala xabla wala xabala waaw waaw mu ne waqaala mu ne boroom xam-xam yi nee nañ innama yastaxaqu hada al ism l imam an-Nawawi mooy wax ci al-Minhaj rahimahullah kene ar-rajulul muslim dëgg-dëgg li tax ki yel yoo turu karma mooy nit ki nga xam ne moom dafa wommatul yàlla aw qalbul mu'min wala xolu way ngëm yàlla li comme nim ñëwee ci xadiis yi li anna al karma mushtaqun min al ndax te baat boobu daal karma ñu ko fette daal di koy jële xare ko ñu ngi ko xare ci alkaram bi woo bi nga xam ne mooy teraanga waqad qaala allahu taala te boroom bi nag dëgg-dëgg mi nga xam ne kawe na te yéegub nee na inna akramakum inda allahi atqaakum dëgg a tedd ci yéen fa yàlla mooy gën a tedd yàlla bay sori ay ay ay tereem tey lamboo ay diggalam waaw fa summiya ci kaw noon kon ci la ñuy tuddee qalbul mu'min la yoneen saa tuddee turu xol way ngëm yàlla bi karman waaw waaw ndax teraanga gi mu àndal lima fihi min al iman alhamdulilah ndax li ne ci biiram ci ngëm yàlla wal huda ak nuur ak ak leer ak njub wan nuur ak leer wa taqwa ak teet yàlla wa sifatul mustahaq al mustahiq yi nga xam ne euh, melo yi nga xam ne ñoom ñoo euh, yelloo li hadha al ism waaw ci tur bi wa kadhalika rajulul muslim naka noonu Euh, nit ki nga xam ne nitu mooy way ngëm yàlla bi waaw léegi nag bon am na lu qaala ahlul lugha yuqaalu rajulun karmun bi iskaani ra'i wa imra'atun karmun wa rajulaani karmun wa rijaalun karmun wa imra'ataani karmun wa niswatun karmun wa kulluha bi fathi ra wa iskaaniha man nga wax karamun rajulun karamun wa imra'atun karamun wa <laughs> mooy moom baat bi noonu rek soxla woo di ci def taawak yooyu imraatun karamatun wala karmatun noonu yooyu soxla woo karmun wa niswatun karmun <laughs> waaw au lieu nga naan niswatun karimat man nga wax karmun rek <laughs> waaw <laughs> waaw comme dayfan adl man nga wax imraatun adlun rajulun adlun rajulaani mooy benn góor adlun ñaari góor adlun benn jigéen adlun ñaari jigéen adlun juróom yu bari adlun moom <laughs> comme loolu <laughs> ak dayf tamit loolu la wallahu taala alam kon mooy kon boo gisee kon hadis bi eh, yonent saa salaam li nga xam ne kon ci gàttal moom la ñuy woowe mooy tépp wax goo xam ne man na indi ambiguïté ci mbir moo xam ne borom bi da koo xaraamal wala daa am lum xaraamal lay jóge ca loola même bu dee lool xaramul jullit bi day fexe Euh, bañ laggal euh, mooy na dagg di waxati woowee loolu loolu quoi waaw na ko moytu na ko di woowee noonu waaw kon nag mu ngi noonee quoi dañu koy moytu hein dañu koy moytu ndax yooyu wóorul quoi waaw waaw akbar hmm? allahu taala alam al imaam al na am na yu andi di jële ci Cheikh Abu Muhammad ibn bi Jamra moom dafa soppoon lool teg ko fu kawe moom maam alxam na xaja neewaana yu moom bari da koy jële ci moom walla da koy wax tudd ba ne qaddasallahu sirrahu wala yu loolu <laughs> waaw wala yu nafa allahu bi bihi al ibad yal na boroom bi continue di ci di di jariñ jaam yi di ko jaare ci moom Cheikh Abu Muhammad ibn uh, uh, abi jamra fakhluddin al-andalusi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a waaw <laughs> waaw waaw waaw moom dane ba nga xamante ne kaana shiqaaqul karam comme l'imam an-Nawawi doon al-karmu min al-karam wal ardul karima hiya ahsanul ard fala yaliqu an yu'abbara bi haadhihi as-sifa illa an qalbil mu'min alladhi huwa khayrul ashya' li'anna al-mu'min khayrul hayawaan wa khayru ma fi qalbihi li annahu idha saluha saluha al-jasadu kulluhu wa huwa ardun li nabati shajarati al-iman mu ne bi nga xamante ne karm dañ koo jële ci karam li l'imam an-Nawawi wax léegi te suuf si nga xam ne mooy tedd si mooy li gën a hmm, mooy bi gën ci suuf yi gën ci rafet gën cee taaru gën cee baax loolu nag yellul ñu koy eh, jox mooy melo bu mel nii lu dul gën a yella mooy xolub way gëm yàlla bi nga xam ne mooy bi gën ci mbir yi ndax xolu way ngëm yi wax way ngëm yàlla bi ci boppam euh, yi yàlla bind ah te ñuy dukkat di dox yooyu moom moo ci mooy animal yi animaux yëpp lu am moo ci gën a tedd te li gën ci moom mooy xolam bi nga xam ne comme li xadis ba wax bu bu yëwinee bu baaxee léppam baax waaye bu yàqoo léppam yàqu mu ne ndax suufu xol boobu mooy suuf si nga xam ne ci la garabu ngëm yàlla di saxe di pousser kon nag mu ngi noonu hmm? am na yeneen lu indi waaye war nañoo eh, yem nii wallahu ta'ala a'lamu bis-sawab wa ilayhi al-marji'u wal wa alayhi at-tuklan eh, wallahu al-musta'an alayhi al ta'ala a'lam kon dañuy yem kon hadith yooyu